fi qasidatihi masaalikul jinaan fi jamci maa farraqahu daymaani kon boroom bi tabaaraka wa taala ñu ñëw fi ñu yemoon ci téerewu masaalikul jinaan bu asheyxu ahmadul xadiim aleyhi ridwaanul baaqil qadiim a tey nag lañu waroon a dugg kon ci masala mi ci li nga xam ne manaan masala mi ci téere wi <laughs> bu soobee suñu boroom mooy fi mu tàmbalee way bi eh, sinon tàmbale woon nañ ci jotaay bi weesu woon ni mu ko ubbee woon loolu gisoon nañu ko xanaa leen na rek lañ fàtte woon mooy eh, bi ñuy wax li jëm ci comme que téere bi ni mu ko tuddee mooy fii jam'i mooy yooni aljana yi waaw sóobu waaye yi lay jëme aljana yu aljana yi ci li nga xam ne moom la dajale ci dajale fi jam'i dajale maa la nga xam ne farraqahu moom la taqale ca téereem ba ad-Daymaani di al imaam al-Yadaali di ad-Daymaani di as-Sayyid Cheikh Muhammad ibn al-Mukhtaar ibn Sa'iid al-Yadaali ad-Daymaani mooy lenn lañ ci fàtte woon wax radiyallahu anhu mooy wax jamono ji mu génn àddina moom moom mu ngi génn àddina <clears throat> muy cheikh al-Yadali di ad-Daymaani radiyallahu anhu euh, ci li nga xamante ne nii mooy ci l'an 1166 ci ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngi xaw a tolloog ci Euh, atum grégoire yu tubaab yi 1753 waaw boo seetloo téeméeru at ak luñ lu teg tuuti lañ ci teg sëñ bu mag bi daal di gane àddina moom mooy ginnaaw bi al imaam al yadaali daymaan yi mi génne àddina daanaka téeméeri at ak lu teg tuuti voilà ci la sëñ bu mag bi radiyallahu anhu daal di gane àddina kon tey ñu continuer ñu daal di tàmbali walillahi alhamdu wal mu ne kon sëñ bi ngi wax radiyallahu anhu di tàmbali xaside gi mu ne qaala bnu shaykhihi lmbakkiyu ahmadu adxalahu xayral jinaani samadu mu ne qaala wax na ibnu shaykhihi doomu sëriñam tam waxoon nañ la mooy a cheikh muhammad muy baayam ñu gin koo xam ci maam Momar maam Mor Anta Sali Mbàkke radiyallahu anhuma moom moo doon waajuram kon ni ñu ko tudde woon sëñ bi nag radiyallahu anhu boo seetloo xasidaam yi mbind jamono yooyu nga xam ne fekk waajuram yi ngi eh, dund moom boo seetloo loolu lay tàmbalee bindam yi xaala wax na ibnu shaykhihi doomu sëriñam kan mooy doomu sëriñam mooy Cheikh Ahmadul Xadim mooy sëñ bu mag bi ci boppam mu ne sëriñam boobu mooy kan baayam lay wax muy Mamor Cheikh Mamor Muhammad Mamor Anta radiyallahu anhuma al mbakkiyu daldi kojoo ci ñasantu mbàkke mooy ahmadu kooku mooy ahmadu mooy boppam lay wax waaw mooy ahmadu al mbakkiyu ahmad mi nga xam ne moom moo kojewoo mbàkke ci ñi sant mbàkke te moo sant mbàkke eh, radiyallahu anhu wa ardaahu loolu nag dafa nekk loo xam ne sunna la lii mu def nii sunna la voilà <laughs> xam naa yow duñ ci saxaw yu bari <laughs> mais yu am solo la ngir ñu xam ne eh, nitu yàlla yi boroom xam-xamul islam bi radiyallahu anhum doonuñu woon teg doonuñu woon yëkkati lu dul loo xam ne lu dëppook lu yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon def ci biir ak ci biti waaw rawatina awliyaa yu mag yi al kummal yu mag a mag yi ndax gisoon nañ ci jataay ba génn ñu ngi doon wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu doon yónni leetaram yi bataaxalan yi lan la ko doon ubbee ginnaaw bismillahir rahmanir rahim bi sëñ bi topp daal di koy roy foofu tàmbalee ko téereem bi waaye min muhammadin da doon wax mooy ci lettre bi lii muy bind kan moo ko bind ci kan la tukkee mu ngi tukkee ci sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam loolu nag la ko boroom xam-xam ni roye waaw moo tax sëñ bi radiyallahu anhu mu ne kon wax na doomu sëriñam al mbakkiyu ahmadu di ahmadul mbakkiyu radiyallahu anhu adxalahu xayral jinaani samadu yal na ko dugal xayral jinaani ajjana ya gën la gën ca ajjana ya ca gën a kawe gën caa dëggu doomu yal na ko fa dugal kan as-samadu borom bi nga xamante ni tabaaraka wa moom la ñépp soxlaal moom mooy ki nga xamante ne nii amul biir amul biti borom bi du du loo xam ne nekk-nekk la du koor du loo xamante ne lu ñuy làmb la lu ñuy daj la déedéet as-samadu te moom la ñépp soxlaal moom lay wax ca qul huwa allahu ahad allahu samad mu ne moom moo mële yal na ko dugal ca àjjana yi nga xamante ne ñoo gën mu ne nag est ce que moom kese mu ne maa jamiil muslimiin almuxlisiin wa kulli man faaza bi ixlaasi amiin mu ne bu ma fay dugal yal na boroom boobu nekk as-samadu nit ñépp jublu te moom lañuy jublu ci moom di ko laaj saa ku soxla ci moom nga jëm yal na bu may dugal ca gën ci ajjana ya mu boole maak maa jami'il muslimin ànd ak mbooleem ñi wommatu nekk ay jullit al muxlisiin ya nga xam ne ñooy rafetal lépp lu ñuy jëf ci lislaam di ko def na nga xam ne noonu la ko borom bi gën a bëggee ñu koy fexe dir sellal seen jaamu yàlla wa kulli waaye yal na fa dugalit képp koo xamante ne nii man ka nga xam ne képp koo xam ne faasa daal dinay gañe tonawuna bil ixlaasi ci wéetal gu muy wéetal boroomam tabaaraka wa taala te du ko bokkaaleeg dara mu ne amiin mooy amiin yal na boroom di tabaaraka wa nangu sama ñaan gi man a Cheikh Ahmadul Xadim mu alhamdulillahi alhamdulillahi mbooleem cant lillaahi ñeel na borom bi tabaaraka wa taala mi nga xam ne minna talab ci ñun la sàkku sàkku na ci ñun ixlaasa sa'yin mooy jaam yi ñuy sellal dépp jëf bu ñuy jëf ngir moom waaye moom boroom boo bële moo sàkku ci ñun ki nga xamante ne nii moom moo mële mura wa muraatal adab ñuy sàmmoonteeg ak teggin yu kawe yi yi nga xam ne ñooy kojuk yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam waaw mu ne boroom boobu mooy kan mu ne man yanzurul quluuba wassaraa'ira duna alladhi man boroom boobu ki nga xam ne yanzuru lu tax mu ne nañ ko sellalal jëf yi tey sàmmoonteeg teggin yi gën kawe moom boroom boobu de man mooy ki nga xamante ne yanzuru du xool lu dul li muy xool mooy lii lay xool alquluuba xool yi man ka nga xam ne yanzuru mooy xool alquluuba xol yi wa saraa ira ak buuti yi looloo ko ñor ci nit borom bi moo tax lii xadiis la yonent bi alayhi moo ne suñu borom nee na inna allaha borom bi moom yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne inna allaha laa yanzuru ila ajsaadikum wa ila suwarikum wa ajsaamikum aw ajsaadikum walaakin yanzuru ila quluubikum aw kamaa qaal yonent bi alayhi salaatu wa salaam muy xadis bu wér mu ne yonent mu ne suñu boroom nekkul di xool li nga xam ne mooy seen yaram yeeg seen der yeeg seen melo yi déedéet xam nga li muy soxla ci jaam la muy xool ci jaam mooy xolam moom lay wax noonu ne man mooy boroom bi nga xam ne moom la muy xool ci jaam bi yanduru mooy xool ba xol yi wa saraira ak mbóot yi moo tax lu waay di def na nga ko rafetal jarul ngay wan nit ñi lu baax te boo wéetee def lu dul noonu ngi lay gis duuna alladi minna yakunu zahira nekku fi di xool li nga xam ne ci ñun ci ñun liy tukkee ci ñun nekk lu feeñ loolu yitteelul borom bi tabaaraka wa waaye nag suñu borom wax nañu yonent ma lay saa saam nee nañu nit lu biiram bu baaxee biteem day baax waaw am na nag ñoo xam ne dañuy camoufler wu voilà <laughs> mooy li moom mooy ñoo xam ne dañuy jéem a nëbbatu di mel di jéem a wane loo xam ne meluñ noonu waaye du yàgg